alayhi salaatu wassalaam <coughs> kon inchaa allahu taala tey ñu tàmbali saar bi nga xamante ne ni mooy bi mujj ci suñu bi muy suuratu sayyidina wa mawlaana rasuuli rabbina huudin ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam kon nag <coughs> saar bi moo topp kon ci suuratu sayyidina yuusuf alayhi salaatu saar bii nag kon mooy suuratu Huud Huud mooy yonent boobale nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala yónni woon ca askan wa nga xamante ne ñooy waa Aad muy waa Aad ak gaayoo yele muy aadanal ula kon nag suñu borom moom la dëppee saar bii nii <clears throat> te dinañ gis tamit yàgg nañoo gis ci saar yi ñu rombom nettaleem waaye fii dinañ gisaat nettaleem ak ay ñoñam alayhi salaatu wassalaam saar bii nag moom li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne moom lépp makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima la wàcc ñu jële ci ku nga xamante ne nii <coughs> ci li nga xamante ne mawlaana ibn abbaasir radiyallahu anhuma wax na wax bi njëkk a wax waaye ñu jële ci moom beneen wax mu ne Makka la wàcc dëgg la ah, moom waaye ba mu des laaya bi nga xamante ne mooy laaya ab bi ak fukk ak ñeent mu ne loolu moom Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag am na nag moo loolu mooy li nga xamante ne li gën a siiw nag dañ lépp makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc saar bii nag moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> doon wax comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam at abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata tirmidi rahmatullahi alayhi doon wax ci jaami'am bi muy boroom sunan bi taalibi al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi muy nettali ci li nga xamante ne nii bi mu def ci abwaabu tafsir ci saar bi mi nga xam ne ci lay indi tafsiru li nga xam ne mooy min suuratil waaqi'a mu ne abwaabu tafsir lii de buntu tafsir la alqur'aani tafsiru alqur'aan an rasulillahi ñu koy jële ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne baabu buntu wa min suuratil waaqi'a bokk na ci saar yooyu ci saar yooyu ñuy tafsir fi suuratul waaqi'a mu ne yone mu jëlee moom daal di jaar <coughs> ci xadis boo xam ne bu wér la walla sanadam wér na ndax ñi mu jaar ñu dëgër lañu walla mu ne kon moom seydinaa mu jaar ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne qaala abu bakrin seydina ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne seydina abu bakar de xalifatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne yaa rasuulallah ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li qad shibta man abu bakar kat seetlu naa ne yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy bi jaaw nga waaye bi jaaw yooyu bariwul woon comme li nga xam ne loolu la leere ci shamaa'il <clears throat> li nga xamante ne nii mooy wax ci melooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yooyu këne muy xadiisu seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa arda ke nga xamante ne mooy bijaaw yi ne woon ci bopp <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mu lim tuuti kon loolu day wan mooy du daa weexoon fur waaye dafa seetlu na amoon na quelque bi jaaw mu ne ko ah man de seetlu naa man a siddiq yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka ñu bi daaw nga de mu ne ko shayyabat nii huudun wa wal waaqi'a wal mursalaat wa amma yatasaaluun wa idha shamsu kuwirat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne Abu Bakr radiyallahu anhu sayyidina ne ko shayyabatni li ma may li tax ma jaaw xam nga lan la huudun mooy pa dañ naan yonent Yàlla Huud ci boppam moo tax mu bijaaw non non mooy sëw saaru Huud voilà <laughs> am solo la huudun parce que saar bi moo tudd Huud tekkiwul ne yonent boo bële <laughs> mu yonent Yàlla Huud moom moo bijaaw loo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy saar boo bële muy saar bii nga xam ne moom lañu war a gis waaye moom lay wax ñu ne ko mel ni ñu ne ko ak ban mu ne wal waaqi'a ak suuratul waaqi'a ak li nga xamante ni wal mursalaat ak saar boo bëri di wal mursalaat yi yii yëpp war a fokk nañu gis ko walillahi alhamdu wal minna wa amma yatasaalun mu suuratu ah annaba muy amma yatasaalun mu ne boobu it la ak ida shamsu kuwwirat di suuratu takwiir mu ne yii ñoom ñooma bi jaawloo léegi nag am na ci yeneen yi dane shayyabat nii huudun wa axawaatuhaa ci yeneen yi yoo xamante ne nii moom ñeneen ñoo ko soloo moom mu ne comme ni nga xamante ne ñoom al imaam Abu Ya'la noonu lañu ko solee rahmatullahi alayhi boobu yonent ma lay saar saar ne shayyabat nii daal dina may bi jaawloo huudun saar boobu ñu naan huud wa axawaatuha ak ay mbokkam boobu nag mu boole ci alxaqatu wal waaqi'a amma yatasaalun ak hal ataaka xadiisul gaashiya kon nag yooyu mooy saar yu mel noonu moo tax boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim daal di wuute waa ne mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo lii lan moo ko ciy waral kon kon bi jaawloo daal am ñu ne ci ñoom ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñeneen li tax parce que saar yi li ci nekk ci mooy mettitu ak gravité ak catastrophe ak yu metti ya nga xam ne ñooy xaw yowmal qiyaam ndax boo seetloo saar yi yépp lool dañ koo bokk di wax waaye tamit di wax yowmal qiyaam yu ñàng ya fa am ak borom bi ni muy soppandekoo ci mbir yi waaye it mu am beneen affaire mooy ci saar yooyu am na ci bari suñu boroom day tudd nit ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon xeet yi nga xam ne jaaroon nañ fi doon weddi seen borom tabaaraka wa taala suñu boroom teg leen mbugal yu tara tara tara tara tar loolu nag bu ko man saa xalaat te gis ne waa ñoñam ñii rawatina waa Quraysh ak ñu bari ci ñoom ñu ngi weddi mooy lan moo ko may kóolute ne borom bi tabaaraka wa laa du leen ko teg comme lam doon wax naan fa imma kenn ñii soit fa imma euh, ma leen li nga xam ne moom laa leen di dig aw na tawa faleen naka wala ma faat la waaye door leen a teg mbugal mi nga xam ne moom laa leen di teg loolu nag comme noom rahmatul muhda mooy boro nga xamante ne nii mooy yërmande bu yaatu yi ci jaam ñi rawatina ci woy gëm yàlla yi waaye tamit ci ñi nga xam ne sax gëmuñu moom nga xamante ne nii moom mooy yërmande goo nga xam ne ñëw leer nekk gide di gide nit ñi teg leen ci yoon mooy lépp loo xamante ne nii comme ni ko borom bi waxe woon ci li nga xamante ne nii mooy ci fin wu saar bi nga xamante ne nii dinañ ko gis muy suuratu tawba bi muy koy jeexal di wax di melal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi hariis azizun alayhi maa anittum walla moom mooy yu metti yi ngeen nekk da koo metti waaw maa anittum hariisun alaykum bil mu'minina raufur rahim noonu la mel moo tax lépp loo xamante ne gis na ni am na ñu fi jaaroon doon ko def boroom bi teg leen i mbugal te xeetam bii ah gaa yee ngi ci de ñoomin lahëb ñii ñoom abu lahëb ki ñoom abu jëhlin ak seen consoor gi ak ñu mel noonu ñu ngi ci de léegi nag loolu nag moo ko doon bu ko xamasoon a xalaat yooyu nga xam ne ñoo ñëw ci saar yi ak yawmal qiyam ni nga xam ne noonu la fa borom bi tabaaraka wa taala di soppande ko ak tajalliyaatam yi feeñu waay yi nga xam ne moom lay feeñu nga xam ne moom mooy ki nga xamante ne nii lu ko sopp kese lay def moom moom te du xaar kenn ku ko naan defal lii wala ku naan ko bul def lii ñu ne lool la am ñu ne bon say yab fii huut bii lim fi jublu bon ndax mooy la nga xamante ne nii mooy ci saar bii ñuy gis nii laaya téeméer ba ak fukk ak ñaar fa ko suñu boroom doon wax naan ko fastaqim kama umirta fastaqim coow woorawul ci yoon wii ma la teg waaye tam ni ma la teg nii kama umirta comme ni ñu la ko digale voilà mu ne loolu moom daa nekk laay yoo xamante ni nii dafa tax yonent bi alayhi salaam kii ne redoubler d'effort même bu dee ne masula deñ di nekk ci perfection waaye borom bi gin koo wax yi loolu nag mooy mbir moomu gin koo jàpp lool moo tax mu bi jaaw wallahu taala alam suñu borom tabaraka wa taala di tàmbale mu alif la bismillahi rrahmani rrahim ki nga xamante ne mooy bi tabaraka mi fees del lëg yër më ne arrahimi téer ma dem yaatu mu ne alif lam ra alif lam ra loolu waxoon nañu ci te bii mooy mooy bii mooy avant dernier mooy bu ñu gisee alif lam bii bi ci tebu la ñuy gisaat beneen yonent saara suurat say suuratu seydinaa yunus alayhi salaatu wassalaam bi ci tegu boobu bu jee ci kaw nga jóge mooy premier alif lam bu dee nag booy ñun fi ñu jóge ci suuf bu seydinaa hud bi moo topp ci bu mujj bi voilà kon alif lam waxoon nañ ci lañ doon wax walillahi alhamdu wal mu ne kitaabun lii de alxuraan jii de téere la boo xamante ne nii uhkimat ñoo xereñe uhkimat aayaatu ñun ñoo xereñe li nga xamante ne nii mooy ay atteem de daal di ciy def lépp loo xamante ne nii dañ koo tere mu nekk loo xamante ba pare tere ko lépp loo xam ne neen la di ko jege uhkimat waaye ñun daal ñoo àcc xereñ ay atteem wu leeral ci li nga xamante ne mooy digalu borom bi tabaaraka wa taala waaye it ak tereem yi yooyu borom bi moo ko andi daal koy leeral ci téere bi ne kon nag mu ngi noonu kon mu ne kon moo ko leeral daal di nekk tamte loo xam ne suñu borom daf koo def mu xereñe ba pare def ko loo xam ne mooy euh, alquran loo xam ne amul leneen luy ñëw ci gannaam du ko nasaxal te moo ñëw nasaxal téere yi ak sharia yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mu ne summa ginnaaw gi fussilat ñu daal di koy teg jàngale mu leer nañ min la dun nga kaka fakka nga xam ne ki nga xam ne ku xereña yattere xabirin te mooy ku duñ kumpa muy borom bi tabaraka wa taala suñu borom ne allah ta'budu illa allah allah ngal la waay allah ta'budu illa allah mooy di wax jaam yi ne leen nag yéen de mooy damaa leeral lan aayaam yi ngir ngeen baña nekk ñoo xam ne da di jaamu leneen bu leen jaamu leneen lu dul borom bi tabaraka